أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته illaa durratil maknuuna wal jawharatil masuuna illaa man ixta al jamii fi xaqiha illaa man istahdafaha a'daa'ul islaam li yudfi'u diina min xilaaliha illaa ummi wa uxti wa ibnati wa zawjati taali li taarafi qadraka inda allah wa makaanatika alxaaliya fi diinika al islaam qaala allahu taala fi kitaabihi alkarim audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa daraba allahu masalan lillazina aamanu imraata firaun is qaalat rabbi ibni lii indaka baytan fi ljanna wa najjini min firauna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitiin fa naraa huna anna allaha subhaanahu wa ta'ala innama araada an yadriba masalan lillaziina aamanu rijaalan wa nisaa'an fa lam yaskur isma nabiyyin aw saxaabi aw rajulin saalih wa innama daraba al masal bimra'atayn wa hadha a'zamu takrimin lil mar'a wa huwa anna namuuzaj al iman yatamassal fi haatayni al mar'atayni saalihatayn mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen ndokkeel ci weeru màgg wi ñu nekk di weeru koor di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Seex Xaddi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbokkam yépp ak njabootam yépp ak mboolem taalibe bii di bég lool ci mbokk yi taxawe lii mel ni li ci ëpp ay ndaw lañ yi taxaw ci taxawu xam-xam ak diine muy mbir mu am solo ci lislaam ay ndaw yi taxaw ci diine ak taxaw ci xam-xam lu am solo la ci lislaam kon ñu ngi ñaan yàlla defal leen ci tawféex te nangu leen lépp te boole ñu ci noonu mu ko waxe innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa sidnaahum huda te musal nu ci ndaw yu mel ni ya Abu Nuwaas doon wax naan daarat ala fidyatin daana samaanu lahum wa maa yusibuhum illaa bimaa shaa'u ñoo xam ne ñuy topp seen bakkan rek lañ doon ndaw luy taxaw ci lislaam lu am solo la ndax al imaamul Busayri ci bi muy tagg yonent bi wax na ko ni alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujaba ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa miinoon jaamu yàlla ci ak ndawam muy gaayu baax yépp gaa yu nar a baax yépp itam noonu la mel waaye duñ nekk ba màggat rek door di jaamu yàlla kon moo tax ñuy rafetlu ngir mi lool ñu bëgg a waxtaan tey nag ci jigéen ak rôle bi mu suyee ci lislaam ak daraja ak ko lislaam jox maanaa muy mawdu boo xam ni xaw naa ñàkk ay maraaji yooy dellu ànd ak sunu ñàkk jot waaye ñuy jéggulu lépp lu ci manqué rek ñu xam ni yéene ju rafet lañu amoon ndax def ko ni mu gëne kon ñu ni jigéen moomu ñu bëgg a waxtaane ci lislaam jigéen ku màgg la ci lislaam ku lislaam fonk la waaye dafa mel ni jamono ji ñu toll ñu bari dañoo juum ci àqam ba nooni lislaam yépp jublu ci moom ndax fay diine yàlla ji jaare ko ci jigéen yu wax ni doyoon na rek misaal sunu borom di jox misaal ñi gëm yàlla ci alxuraan joxewut misaal ci ab yonent joxewut missaal ci aw waliyu waaye mi ngi joxe missaal ci ñaari jigéen ñu baax muy soxna na Asiya alxuraan wax ni daaw ñaanoon boromam ni ko nag ma tabaxal kër ci àjjana te musal ma ci firawna li muy bon bon musal ma ci nit ñu kàccoor ñi muy lu jara seetlu maanaa ak mu joxe misaal ci keneen mooy yaay yonti yàlla isa muy maryama ibnatu imran alquran wax ni ku sengewoon boppam la ku saxoon ci jaamu yàlla la ba yàlla yebal malaaka mu wal ci moom ak ruuxam mu dëggal baati boromam dëggal téereb yàlla alquran wax ni jaamukatu yàlla bu màgg la woon moom eh, ummu isa ñu gis nag ni kon sunu boroom bu joxee misaal ci ñaari jigéen ñooñu loolu teraanga ju màgg la ci jigéen ndax jigéen mooy genn wàllu tamaa bi te mooy yar genn wàll gi ci des jigéen mooy yaay mooy mbokk mooy soxna mooy doom mooy ci moom lañ di amee ak cofeel ak aatifa ci ak dund moom la yàlla def muy ab daluwaay boo xam ni boroom kër yi bu ñu yendoo ci àll bi kër kër yi ba sonn bu ñëwee dellusi ci seen soxna mu dalal leen ñu def seen diggante ak cofeel ak yërmande kon suñu boroom dénkaane ko ci alxuraan ñu fonk ko mu bokk ci dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi mujj dénkaane mooy mu ngi leen di dénk ci jigéen ñi aw yiw bu ko defee kon jigéen mu ñuy wax ci cosaan ci li ñuy nett li ci histoire rek loo xam ni manees na koo dëggal ci alxuraan mi ngi jege ci sunu maam Awa Awa moomu ñu wax ni sunu borom mi ngi ko bind jëlee ko ci sunu maam aadama alayhi salaam nga xam ni kon sunu maam Adama la sunu borom njëkk a bind. tën ko bi mu ko bindee wax malaaka yi ni leen dinaa bind mbindeef moo xam ni ca suuf laa ko yóbbu waaye bu ma ko bindee ba wal ci sama ru na ko sujootal ne bi yàlla bindee sunu maam aadama ba mu yàgg mu mel ni aadama dafa am ak wéet yëfa yëg ak wéet ci boppam ndax xeet wi mu nekk menn moom rek la ne ci la ko sunu borom bindale awaa awaa ñu wax ni kon ci ci aadama la yàlla sàkk bind ko loola liñ ci mën a teg tegtaloo ci alquran mooy ayo bi wax ni yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min da min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan kasiran wa nisaan wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham boobu daa mel ni daa wax ni ci benn bakkan la yàlla binde mbindeef yi kon mooy aadama mu bindaat ci moom soxnaam jële ci ñoom nag ay góor yu bari ak ay jigéen kon loolu mooy cosaanul jigéen kon jigéen bokk ci nit maanaa doomu aadama nag bu dee ci lislaam amut xajale kii góor la walla jigéen la wala mag la walla ndaw la wala lii la ci ay àq yu ñu war a am moom doomu aadama ji rek moo ko yitteel moom lislaam léegi nag la ñu bari di xajale naa àqi góor geeg àqi jigéen ñeeg àqi xale yeeg leen lu nekk ñu ko ay droit di ko ber waaye l'islam moom xamutoon lool kon lool liñ ci mën a tegtaloo ci alxuraan mooy aay buy wax ni yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unza wa ja'alnaakum shu'uban wa qaba'ila li ta'aarafu inna akramakum indallahi atqaakum soo suñ borom day wax ni yéen doomu aadama yi maa ngi leen bind ngeen jóge ci góor ak jigéen ma def leen ngeen di ay giir ak ay peuple yoo xam ni dangeen a war a xamante jariñante ki gën ki gën ci yéen gën cee baax mooy ku gën a ragal yàlla rek yonent bi wax ci addis yu bari yuy firi lool ni doomu aadama yépp ñoo bokk yam kenn du gën sa moroom ci dara lu dul ci gën koo ragal yàlla kon jigéen moomu nag war na noo gëstu fan la ko lislaam fekkoon ak na ko nit ñi jàppe woon njëkk lislaam ndax lislaam yëkkati na ko daraja yu màgga a màgg moo demee ci alxuraan sax am na saar wu mu tuddee sóoratu nisaa tuddee ko jigéen kon bu ñu seetee ci histoire yi xeet yi jiitu woon l'islam am na ay jigéen ñoo xam ni alxuraan tagg na leen taarix saxal na leen ñooñu bokk na ci Asiya soxna na ak Saara soxna yonent yàlla ibrahima ak haajara soxna su ci yàlla ibrahima waaye daa mel ni ñoo ñëpp diine moo taxoon ñu tagg leen moo taxoon ñu fonk leen te diine tam daa mel ni naka jekk lislaam la suñ borom gërëm muy diine la tànn muy diine ji mu gërëm mu wax ni shara'a lakum min ad-diini ma wassa bihi nuuhan allazi awhaynaa ilayka wa maa wasaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diin wa laa tatafarraqu fii wax ci beneen barab ni wa awsaa biha ibrahimu banihi wa yaqub yaa baniya inna allaha astafa lakumu diin fala tamutunna illaa wa antum muslimun daa mel ni diine jëm tànnaloon ibrahim ak njabootam mooy diiney lislaam ñi am kuntum is hadara yaqub al mawtu is xaala li banihi ma ta'buduna min ba'di yaquba ba ko faatu dikkalee mu wax ay waa këram ni leen lan ngeen di jaamu sama ginnaaw xaaloo na'budu ilahaka wa ilaha abaik ibrahima wa ismail wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ñu ni ko yàlla ji nga doon jaamu yaag sama ibrahima sa baay ak ismaila ak ishaq mooy jenn yàlla rek te ay jullit lañuy doon waaye nag xeet yi lislaam fekkoon ci kaw suuf mel ni doya nañ jigéen lool bokk na ca lu mel ni yahood yi nga xam ni diine ju jóge ca yàlla lañu amewoon muy diine yont yàlla Muusa ak nasaraan yi nga xam ni ñoo yor diine yont yàlla Isa ñooñu bi lislaam di ñëw fekk nañu doyadal jigéen lool maanaa boo demee ci yeneen xeet yi nga xam ni yoruñu woon diine ju jege ci yàlla waaye yoroon nañu ay civilisation yooyu itam jigéen daa mel ni fonkuñu ko foon lu mel ni grec yi ak romain yi nga xam ni amoon nañ ay philosophe amee ay xam-xam amee ay civilisation jigéen lu ñu doyadal lool lool mel ni marchandise mu ñu jaayante boo demee ci force yi maanaam li ñuy wax perse mooy iranien yi ñoom it amoon nañ civilisation bu yàgg njëkk lislaam waaye ñoom it ñu doyadal woon loon jigéen lañu xeet woo ci demoon ñii di jigéen dañ koo def ni marchandise mu ñu jaay ñii di ko donnante ñii àgg ci bu nit faatoo sax ay doomam dañuy donn ay soxnaan waaye ndegam xeet yooyu nga xamoon nañ amoon nañ civilisation ñoom ñépp ñoo doyadaloon jigéen sàkkaan ak xeet wi lislaam wàcc muy arab arab nga xam ni ci xeet yi gënoon a deltu ginnaaw la njëkk lislaam kon ñoom dañuy wax ni maanaam li wolof yi wax ñépp a dee gën jogoy ñoom arab yi àggoon nañ ci doyadal jigéen foo xam ni kenn mësu fa àgg maanaa li ñuy wax suul nit mu mu lay xool loolu arab yoo ko daan def mooy euh, te jigéen lañ ko daan def ku ci yàlla may masaan may doom ju jigéen bala ngaa am jàmm nga gasum pax ba mu nga suul ko ca loolu arab yi seen aada la woon ba alxuraan melal ko melal wu leer wax ni wa iza bushira ahaduhum bil unza zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala huun am yadussuhu fi turaab ala sa'a ma yahkumun mu ni ñoom arab yi bu ci kenn masaa am soxnaam am doom ju jigéen dangay gis xar kanamam ñëkk mu mer lool day nëbb sax li am rusa wax ni dama am sama soxna daa am doom ju jigéen ndax bu ko téyee da koy téye ci toroxte ndax jigéen ñoom maanaa toroxtaange rek la lay addil wala da koy daal gas suul mu ni lu bon lañ doon def ñoom arab yi loolu bari woon na ci ñoom lool lool lool ba Sayyiduna Omar radiyallahu anhu ñi nga xam ni moo nekkoon ñaareelu xalifa ci jullit yi nee ñu mas naa wax xise bu mas naa def lu mel noonu mu toog ak ay nit ba mu yàgg mu ree toogaat ba mu yàgg mu jooy ñu laaj ko ni ko Omar sa ree yi ak sa jooy yi jege na lool mu ni daa am ñaari mbir yoo xam ne bu ko xalaatee benn bi da koy jooyloo benn bi da koy reeloo ñaari mbir yi mooy bi koy jooyloo mooy daa am doom ju jigéen bi mu amee doom ju jigéen ji xale bi nekk ko rafet taq ko lool bëgg ko ba xaw a dëgër ne benn bis mu woo ko ànd ak moom jëm ci àll ba xale bi topp ci moom rekk ñuy dox ba sori ne moom Omar muy gas am pax bi muy gas bu gasee ba yàgg suuf si taq ci moom xale bi fa faxasal ko ko nga ko bàyyi suuf saa ngi lay taq muy gas rek ba pax ma xóot mu jël xale ba tàbbal ca daal di koy suul dem ne lool nag bi mu duggee ci lislaam saa yu ko fàttalikoo day jooy mu ni xisa bi koy reeloo nag mooy bi mu nekk ci jaahiliya nga xam ni kenn ku ne danga daan defar sa yàlla bopp di ko jaam mu defar jàll joo xam ni da koo defar ci lu ñuy lekk mburu wala àndarma farine la ko defare defar ko ba mu rafet mu def ko ci saagam di ko màggal benn bis muy tukki ndox ba mu yàgg lool mu sonn xiif xool xaal gisul lum lekk mu daal di ubbi saag bi génn yàlla ji daal di koy jëfandikoo mu ni lool nag bi mu duggee ci lislaam saa yu ci xelam demee day daldi ree kon arab kon ñu doyadaloon jigéen la ndax doyadal mi nga mën a yem ci suul nit muy xoole kon lislaam moo ñëw yëkkati jigéen yennee ko fañ ko nekkoon fam bu ko ba mu set mu teg ko ci barab boo xam ni ñépp dañ koy màggal kon noonu la lislaam fekkoon jigéen jigéen ñoo ñu wax nag maanaa nga xam ni taarix saxal na leen te diine moo tax mu fonk leen bokk na ca saarata muy sayid soxna sayiduna ibrahim nga xam ni ku saxoon ci gëm yàlla la ak weetal yàlla ba gàddaay ànd ak ci yàlla Ibrahim ba ni ko yàlla musale ci na ba ko na jàppee ak karaama ya ko ci yàlla suñu boroom defal ba mu dund ak ci yàlla Ibrahima lu yàgg amuñu doom ba ñoom ñépp ñu màggat nga xam ni moo ko wax ni teema may sa jaam bi di Haajar ndax yàlla may la ci doom ci la ko yàlla njëkk wërsëgale Ismaïl nga xam ni moom it boroom borom defalaat na ko may ko doom muy Ishaq mu bokk ci ñooñu kon Hajar moomu di soxna yonti yàlla Ibrahima ba tey moom nga xam ni Saarata moo ko ko mayoon nga xam ni moo jur Ismaïla nga xam ni bi mu amee Ismaïl yonti yàlla Ibrahima daa jógeek moom fi ñu nekkoon andi ko ba Makka ci Kaaba gi nekk mu wàcc ko fa mook doom ji ba mu ko fa bàyyee Haajara ndax ni ko ndax lii nga nu def yàllaa la ko digal mu ne ko waaw yàlla mu ko digal mu ne ko kon demal yàlla du nu sànk kon kooku ku doyam misaal la ci gëm yàlla ak topp boroom këram nga xam ni képp ko aj màkka faaw nga fàttaliku jëfam yooyu mu doon def boobu ko yent yàlla Ibrahima bàyyee foofu ci kaaba gi nekk mu yor liir bu tooy xib muy Ismaayila muy jóg di dox di séentu ndox di dox ci diggante ñaari doj yooyu muy Safa ak Marwa ba ñëw fekk fi xale bi tëdd di weq tànkam am ndox bënn fa mooy maa u sëm kon kooku jigéen la joo xam ni diine du ko fàtte mukk bokk ci jigéen ñooñu ba tey eh, yaay yonent yàlla Muusa nga xam ni xisa bu gudd la bi mu amee yonent yàlla Muusa fekk na di rey lu doom yu góor yi sun boroom yenkiwal ko na ko nang ko def ci dara nga tàbbal ko ci géej gi ba mu defee loolu wàcc ko ci géej ga ñi garde kër Firawna for ko ba yóbbu ko Firaw kër Firawna ak dimbal la ko ci yàlla defal ba ñu indiwaat ko woo ko moom mu di ko nàmpal bokk na ci jigéen yooyu comme soxna na soosu ñu tuddoon nga xam ni yàlla joxe na ci misaal ci gëm yàlla muy Asiya bintu Masahim nga xam ni moom la yàlla wax ni imraatu firawna isxaal rabbi ibni li indaka baytan nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi limaale na ko ci jigéen ñi gën a mat bokk na ci Asiya moomu soxna firawna nga xam ni jëkkëram buurub àdduna la woon boo xam ni àggoon na ci bew boo xam ni kenn mosu ca àgg ba wax ni ana rabbukumul aala teewut moom mu saxoon ci gëm yàlla di wax ni suñ boroom nanga ma tabaxal kër ci àjjana te musal ma ci na am na jigéen bi ñuy wax maashita moom ci kër firaw na la daan nekk di jart ay doomi na ba xam ni benn bés da leen di jart jartu ba wadd mu tudd yàlla wax ni bismillah doomi firawna ji ni ko danga am beneen buur bu dul sama baay mu ni ko waaw kooku mooy sa boroom mooy sa borom moo moom sa baay tam kooku dem wax ko baayam firaw na nag ni ko lool nga wax faw da nga ciy deltu ginnaaw loo gëm jeneen yàlla judul man moom mu bañ ni yàlla ni mu gëm daal dara jëralu ko deltu ci ginnaaw nga xam ne firaw na ne daa baxal cin def ci diw ba mu ba mu wañax mu ni ko boo bañut boo weddiwut yàlla ji gëm ni man rek maa yàlla dinaa la lakk ci diw gi ak sa doom yi nga am yépp mu mel ni xaw naa niroog xissatu euh, asxaabul uxdud ji guroo ji wax waaye bokkuñu maashita la tuddoon ba nga xam ni firaw na daa jël doomam yépp lakk leen ci cin loolu ba ci xale ba ci gën ndaw bi ñu ko nangoo ci ay loxoom yàlla wax loo xale ba mu ni ko muñal sunu boroom dana la fay àjjana bokk na ci jigéen ñooñu ba tey soxna yonent yàlla ayooba ak muñ gi muñoon ci liggéeyal yonent yàlla ayooba ba ko sunu boroom nattoo nga xam ni xisa bu gudd la dafa nekkoon ku bari xéewal sun ah, sun boroom seytaane wax suñu boroom ni ko ayoo bakat sa jaam bi santam gi danga nga koo jox xéewal amul jenn lor moo tax suñ boroom wax ko ni ayoo ba de lu ko mën a dal du teemu may sant ba ab natt bu metti dal ko jaare ci seytaane nga xam ni tawat ju metti ba ñépp mujj di ko daw ba mu des soxnaam soosu képp nga xam ni moo toogoon di ko toppatoo di muñ di lépp lu am mu jaay ko bay dagg kawaram di jaay ngir dundal këram ak boroom këram bokk na ci jigéen ñu màgg ñooñu nga xam ni taarix tudd na leen ba tey sayyidatuna Maryama nga xam ni wax nañ ni mooy xayru nisaa'il alamin moom mooy yaayu yent yàlla Isa nga xam ni alxuraan daa wax ni yaayam ji ko jur dafa nisaroon bi mu ko ambee ni suñ borom li mu amb ci sama biir kat bu juddoo yow laa koy féetaleel mu nekk ci jàkk ja di liggéeyal yàlla ba mu ko juree muy jigéen mu ni suñ borom jigéen la kat te jigéen ak góor góor bokkuñu waaye tudde naa ko Maryam Maryam moomu ñu jox ko Zakariya mu yar ko ca jàngu ba mu nekk fa di jaamu yàlla di defar jàkka ja di tudd yàlla ba yàgg lool ba suñ borom benn bis mu génn suñ boroom yebal malaaka mu ni ko dama lay may doom mu ni ko man nan laay amee doom te jotiwu maag bindeef dara mu ni ko lool du dara lu yomb yàlla su boroom la daa koy wol ci moom ak ruu muy yonti yàlla isaa nga xam ni moom koy waxe ci alquran wa darran li walidati kon ñooñu di ay jigéen ñoo xam ni njëkk lislaam taarix saxal na leen waaye ci diine lañu nekkoon ak gëm yàlla ba tax taarix di leen fàttaliku bu ñu ñëwee nag ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñu ñi ci def ay jaloore ak taxaw ci lislaam loola kenn mënu koo takk ndax ab bariwaay maanaa noonu ma ko waxe woon nga xam ne lislaam daa fakkoon jigéen ñu doyadal ko lool ba arab yi àggoon ci ñoom di ko gas di suul bi lislaam taxawee jigéen da cee daal di am taxawaay bu am solo nag ndax ci li taxawal lislaam lépp jigéen da caa bokk bokk na ci ñi jiitu ci lislaam daanaka man ngaa wax ni jigéen la ndax ginnaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki njëkk a dugaat ci lislaam mooy sayyidatuna Xadija soxna su yonent bi moo njëkk a dugg ci lislaam doonte dañuy siiwal ni Abu Bakar moo njëkk dugg ci lislaam loola li ko war a mooy Abu Bakar mooy mag moo xam ni dëkkutoon ci kër yonent bi mu njëkk a dugg ci lislaam waaye ñi nekkoon ci biir kër yonent bi ñoo ko jiitu ci lislaam muy Xadija ak sayyiduna Ali waaye Xadija jigéen la mooy soxna su yonent bi Seydina Ali booba tam xale la lool euh, waaye kon ñaareelu ci dugg ci lislaam mooy Sayyidatuna Xadija kon kooku lislaam mënu koo fàtte mukk bu dee ci li jëfal lislaam tam nit mënta jëf lu ëpp joxe bakkanam ci njëkk a faatu ci lislaam ñu njëkk ko rey ngir lislaam kooku tam jigéen la muy Sumayya yaayi Ammar kon lépp luy taxawal lislaam rekk jigéen kenn jiituwu ko ca kon lislaam bokk na ci li ko yëkkati muy jigéen sayyidatuna Xadija moomu moo njëkk a dugg ci lislaam ndax ba yont bi jógee ca xaarul Irak te xisaam ak yonent bi lu yàgg la ndax bi ko yonent bi denc booba kenn yonent gu ko booba yonent bi mi nga am ñaar fukki at ak juróom sayyidatuna Xadija am ñeent fukki at fekk moom dafa nekkoon jigéen ju am teraanga ci Makka di dimbali ay nit da daan commerce di jox ay nit ñu di ko jaayali mu di leen fay ca bénéfice ba ba aboo Taalib xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maamam faatoo Abdul Muttalib Abu Taalib baayu Aliyu moom bàyyi man bokk ndey ak bàyyi moo ko yor a benn bis mu andil ko Xadija ni ko nag kii sa mbokka te damaa gis ngay def lu baax ci dëkk bi te nit ku jub la nit ku wóor la ma bëgg nga jàppale ko Sayyidina Xadija daa di koy nangu daa di koy yamal yabal ci benn karawaan bu mu yónne woon Sham boole ko ku ñuy wax may sara fekk nee nañ Sayyidatuna Xadija mas naa gént weer wi eh, fàq daanu ci ay tànkam mu laaj ko ñi nga xam ni boroomi xam-xam lañu woon làbbe yi ci jamono yooyu ñu ni ko am na yonent bu yàlla yónni ci jamono yi ñu toll lay ñëw yow yoway nekk soxnaam bi mu gisee yéen Muhammad moomu mu yéemu ci moom boole ko Maysara moomu ni ko toppal ma ay xabaaram ba ñu demee ba delsi Maysara nettali ko ci moom ay kiimaan yu bari wax ko ni maanaa fu ñu toog mu nekkee ci naaj wi am na niir wu koy keral mas nañoo dem ci barab ñépp toog ci garab ci ker garab ba ker gi fees amut fu mu toog mu toog ca naaj wa ker ga fekk si ko wax ko ay kiimaan yu baree bari mu jàpp loolu ba moom moo labat wax Abu Taalib ñu may ko yonent bi mu nekk soxnaam moo nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni ko sayyidatuna Aisha nettalee ne njëkk ñu koy yónni yooyu am ñeent fukki at am na juróom benn weer yoo xam ni biram ci gént la koy dikkee waaye lu mu gént rek bu me bu xëyee da koy gis nam koo gisee woon ci gént bi mu daa dem fu ñuy wax xaaru ira ci am xunti di fa jaamu yàlla di xalaat yàlla boroomam ba benn bis malaaka dikkal ko muy sayyidina jibril alayhi salaam jaaxal ko lool daal koy wax ni ko iqra mu ni ko mankat musuma jàng ndax um la woon mëntoona a bind mënutoon a jàng mu ni ko jàngal mu ni ko man mënumaa jàng ne mu naj ko ba mu sonn mu ni ko iqra bismi rabbika lasi xalaq jox ko aaya yooyu ba mu jógee ca xonti ma nag mu jàq lool di lox ñëw ci kër gi wax ko naa Xadija ni ko tey kat damaa gis lu ma jaaxal lool ca fa ma doon nekk nettali li ko xisa bi ba mu àgg mu ni ko man daal dama tiit sama bopp Xadija tontu ko baat wi tedd yii ni ko yow daal na la wóor ni yàlla du la toroxal mukk ndax kuy jokk bokk nga kuy wax dëgg nga ku nangoo sonn nga kuy dimbale ku ñàkk nga kuy teral gan nga kuy dimbale dëgg nga kon kooku ku kenn dàq koo analyser ni ko wax wax ni ko li nga li ma gis ci jikko yu baax ci yow yàlla suñu borom du la toroxal mukk daadi fekk Xadija am na mbokkam moo xam ni ku ñuy Waraxa nu Nawfal la tuddoon bokkoon na ci ñi nga xam ni da daan jàng tawraat ak injiil muy diine yonent yàlla Isaa ak diine yonent yàlla Muusaa mu ni ko nañ dem ci Waraxa moomu wax ko nga nettali ko li nga gis bi ñu ñëwee ci Waraxa moomu mu ni ko sa doomi mbokk mi kat daa am lu mu gis Waraqa laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa nettali ko lool li mu gis lépp mu ni ko loolu de mooy naamus mi doon ñëwal yonent yàlla Muusa loolu du jinne malaaka la ni ko su ne de dama màggat waaye aka neexoon ma fekk bis bala sa nit ñi génne ba ma jàppale la mu ni ko ndax nañ ma génn ji mu ni ko waaw li nga indikat benn nit mësu koo andil aw nit te génne wuñ ko noonu wuñ ko ci la yont yàlla Muhammad xam ni lii ko dikkal malaaka la ñu ni sayyidatuna Xadija def na ci beneen xalaat mooy bi ko malaaka mi fekkaatee ci biir néegam ni booba daa ñëw di lox di wax sàmmiloo nii nii sàng leen ma malaaka mi wu delsee sayyidatuna Xadija ni naa xool ba xam lii jinne la wala malaaka la ndax nee nañ malaaka du gis awra te bopp jigéen awra la mu muri boppam bu muree malaaka mi dem yonent yàlla Muhammad dootu ko gis bu dellusee musóor gi mu mu gisaat ko muy kon ku amoon xel ku amoon askan ku amoon ngor ku jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa moom Khadija ci taxawu lislaam ak taxawal ko kenn kenn kenn ëpp ko rôle bu mu suyee ci taxawal lislaam ndax dafa nekkoon ku màkk gépp wekk boroom askan di boroom alal di ku baax daa jàppale nit ñu bari bi loolu dikkalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jàppale ko ak xeex yu metti yi ko nit ñi doon xeex yépp mu muñ ànd ak moom di dundule alalam ci lislaam di jàppale ñu néew doole ñi nga xam ni dañoo dund ci lislaam teñ di leen bundu xataal sayyidatuna Xadija di leen jàppale noonu ma waxe nga xam ni sayiduna aliyu moom it yonent bi da ko jëloon ci abo taalib ni ko comme danga ngaa njaboot jox ma kii ma yor ko di la jàppale nga xam ni moom it ci ñu njëkk a dugg ci lislaam la sayyidatuna Xadija yar ko ci biir kër gi yonent bi ak ku ñuy wax Sayd ibn Harisata mu yar leen ci diggante ay doomam yamale leen ak ay doomam sayyiduna xaarisa moom nga xam ni day koo xam ni doxandeem la woon ñëw màkka taq yonent bi sallallahu alayhi ba ay waajuram jël si ko mu ni leen moom daal li ko gënal mooy mu toog ci yonent bi ba bàyyam ni ko dangay jël geneen góor di ko gënale sa baay mu ni ko waawaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sax defoon na ko li ñuy wax tabanni wax ni doomam la maanaa dana ko doon ba moo waral xissa boobu alquran indi ngir di dàq tabanni moom sayyiduna arisata moomu ñoom ñépp sayyidatuna xadija moo leen yar ci biir kër yonent bi ak ay doomam yim am ak yonent bi ñu ci xaasim abdullahi ak taahir di leen toppatoo ak ñeneen ñi nga xam ni dañoo dugg ci lislaam te néew doole ñu mel ni ki Bilaal nga xam ni amuñu fenn fu ñu wéeru ci Màkka moom it doxandéem la woon foofu nekk jaam ak Ammar ibnu Yaasir ak Yaasir baayam ñooñu Xadija doon leen jàppale bu baax di leen dimbale ci alalam di taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci bi nga xam ni diggante bi nga xam ni wax yu gi daa dikkal yonent bi daa dagg yonent bi jàq lool tiit mu di ko dëfal ba di ko jàppale ba ni wax yu gi dellu si waat kon kon kooku kenn ëpp ko rôle bu suyee ci lislaam nga xam ni diirub li ko yonent bi yor moom rekk la yor moom sayyidatuna Xadija yonent bi ginnaaw bu mu faatoo nga xam ni at mu faatoo mook Abu Taalib baay bi yonent bi ñoo bokk at mu ñu faatoo nga xam ni ñoom ñaar ñooy ñi gënoon a jàppale yonent bi ci Makka mooy tax ñuy tuddee at moomu atum njàqare nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan tagg lool ginnaawam ba sayyidatuna Aisha dana wax sax ni yonent bi daawut deñ di tagg Xadija ba ma mujj di ko fiire te moom fekkantewut ak yonent eh, Xadija ci kër yonent bi Xadija faatu na yonent bi door koo jël kon kooku jigéen la joo xam ni rôle bu mag la suyee ci lislaam ki ji teg mooy sayyidatuna Aisha nga xam ni doomu Aboubacar Siddiq la ginnaaw bu Xadija faatoo ñu ni ñaari at wala ñett lañ ko may yonent bi muy xale bu tuuti nga xam ni booba biñ koy may yonent bi nee nañ juróom benn at la muy koo xam ni ku yéeme woon la ci rëy am xel ak mën a wattu xam-xam nga xam ni lu bari bari bari ci hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko téel moo ko ci moom la ko ni saxaaba yi jànge nga xam ni daanañ ko tuddee faqihatul umma bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ni ñu jàppale lislaam lañ bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ni ñu fonkoon xam-xam lañ ñu jàppoon diiney lislaam ba yonent bi sallallahu alayhi wax ni man ngeen a jël seen genn wàllu diine ci jigéen su ndaw su xonq si muy sayyidatuna Aïcha kon kooku xam nañ ni ku fonkoon lislaam la ku fonkoon xam-xam la bokk na ci ay jagleem aaya yu wàcc ngir moom ci tuuma juñ ko tuumaaloon bi ko naafiq yi tuumaalee ci xare boobu mu àndoon ak yonent bi ba am jul mu des ci ginnaaw am jullit bu ko fekk jël nosu gilee moom ko ba delloosi ko naafiq yi daal di ci loola tuumaal ko ba jullit ñi sax am ñu sikki sàkka ba mu metti woon ci moom lool alxuraan wàcce wàcc suñu boroom wàccee alxuraan setal ko wax ni loolu tuuma joo xam ni jullit ñi waruñu ko woon a gëm lawlaa istami'tumuhu sanna al mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim xayran wa qaalu haazaa ifkun mubiin maanaa dañoo waroon a jàpp ni loolu aw duur la rek wuñ ko duural waaye dara amu ci setal ko ba mu set wecc kon loolu daraja yu màgg la ñu wax ni aaya yi indi tiim ci alquran moo tax yàlla wàcce ko ci xare bu mu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi bëgg jàpp te amul ndox moom jàppe alquran wax ni ku amul ndox wala nga am ngànt tiim mooy wuutu ci yow jàpp kon nekkoon ku jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku yonent bi sallallahu alayhi fonkoon lool saxaaba yi fonk ko nga xam ni Sayyidina Omar sax bi mu faatoo moom la tàggu ni ko dama bëgg ñu suul ma ca sama ñaari xarit ya mu yonent bi ak Abu Bakar ndax ci néegam lañ denc yonent bi ci penkam la yonent bi faatoo ñu denc ko ci néegam moo joxe ndigal ñu mën nañoo denc Omar ci foofu ñu denc yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci jigéen ñooñu taxawul islam bu ñuy wax ummu salama moom it ci soxna yonent bi sallallahu alayhi la woon nga xam ni yonent bi da daan def jigéen ñu bari bu seen boroom kër faatoo ci xare wala dara ñu nar mu jël leen ngir bañ ñu tumuranke mu salama moomu ci la bokkoon nga xam ni dafa gàddaayoon fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina tàggali kook ay doomam jëkkëram faatu mu muñ lépp ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ko sayyiduna ummu salama moomu maanaa liggéey na liggéey bu rëy ci sulhul Hudaybiya xam nañ ni sulhul Hudaybiya mbir mu metti la woon ci jullit mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee bëgg a dugg Makka ñëw ba jub ko waa Xuraysi ñu yónnee ci moom ni ko ren doo mën a dugg màkk ñu siñenteeg moom ab pacte boo xam ni lu doyoon waar la ndax metti woon na jullit ñi lool ndax ki doon bind muy yon Seydina Aliyu yu ko yonent bi ne bindal bismillahi rahmaani rahim ndawal Xuraysi muy Suhayl bi da ko ni déedéet doo bind lool nun xamunu lool da ngay bind bismika allahumma loolu lan xam yonent bi kon ni àll yi faral loolu mu far ko bind bismika allahumma bi mu bindee Muhammadu rasulullah Suhayl ni ko déedéet bu ñu gëmoon ni yow a yonent bi yàlla kon duñu xeex ak yow dangay far loolu Muhammadu ibn Abdullahi ngay bind mu ni àll yu faral loolu àll yu ni loolu moom du ko far mukk yonent bi nag ni ko kon wan ma fi mbind mi toll ma far ko xam nga yonent bi mëntoon a jàng mu far ko ak loxoom ñu bind ca condition yu metti ci jullit ñi wax ne yonent bi képp ku jóge ci yow diir bi ñuy signé lii ba ba muy jeex ku jóge ci nun bu ñëwee ci yow da nga koy delloo doonte daa dugg ci sa diine ñu nag ku jege ci yow ñëw ci ñun dañ koy téye waaye foofu fekk booba lépp l'islam lay yàlla di defal ak dal goo xam ni l'islam dana ci yokkoo ba bis bu ñu ñëwee e, kenn dootu leen manal dara waaye saxaaba yi ñoom loolu gisuñu ko woon mu mett ci ñoom lool ba nga xam ne Seydina Omar daa dem ci Abubakar ni ko waaw ndax mun danoo nekkul ci dëgg mu ne ko axakay mu ne ko waaw yéefar yi nekkuñ ci fen mu ne ko axakay mu ne ko waaw lu tax ñuy jël seen bopp teg ci suñu kaw nag Abu Bakar ni ko ah man daal seede naa ni Muhammad yàllaa ko yónni mu ne ah, ñëw wax ko yonent ni ko Omar bu yàlla ak bu yonentam mbir ba noppi amuloo sañ-sañ di ca werante dara bu ko defee nga xam ne bi ñu defee pacte bi ba noppi maanaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa jóg ni kon dañuy dellu Madina daan ni nañ yewiku maanaa nañu watu te rey suñuy addiyu te daal di war ci giléem ñu dellu Madina yonent bi wax ko saxaaba yi kenn kenn jógut def li wax mu wax ko ba muy ñett yoon kenn defut li wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa di jaaxle lool dugg ci biir laaj umu salama mi ni ko ban xalaat nga am ci lii ndax jullit ñi kat nar nañoo alku bu leen seenub yonent digalee ñu bañ umu salama moo ko ni da génn rek yow boo génnee nga watu daa di rey sam ab yi bu ko defee war boo ko defee rek ñépp danañ toppoon danañ def li nga def mu xalaat boobu nga xam ni moom la yonent bi jëfandikoo daa di génn daa watu daa di rey addiyoom jëne jullit ñépp daa di jóg kenn ku ne daadi watu rey addiyoom ñu door a dem kon loolu boobu rol jigéen moo ko woon ci lislaam muy ummu salama nga xam ni at moomu umrawuñ ci lañ delloo ñibbi Madina moo résoudre problème bu réy boobu naroon a gaar l'islam bokk na ci jigéen ñu màgg ñooñu suy rôle ci l'islam sayyidatuna Hafsa Hafsa doomi Omar ibn al-Khattab la moom itam maanaa dafa amoon boroom kër boroom këram sax dugg nekkoon ci l'islam la waaye mu faatu baayam Omar dem gaaral ko Abu Bakar ñu ko dama bëgg jox la sama doom ji ni Afsa Abu Bakar tontuwu ko mu wax ko Ousmane Ousmane tontuwu ko yonti yàlla Muhammad daal koy labat ñu may ko ko ne Abu Bakar sax wax na Omar ni ko dama déggoon yonent bi di ko tudd moo tax tontuwuma la woon dara waaye bu ko jëlutoon dinaa la jël Afsa moomu nekkoon sunu soxna su bi di ku mënoon a jaamu yàlla nga xam ni ku bari woon lu muy woor la ku bari woon lu muy julli la moom it am na xissa boo xam ni alxuraan wàcc na ci moom ci sooratu tahrim nga xam ni moom it sayyiduna Aisha moo ko nettali nee na ñoom ñoo defoon pexe mi booba yonent bi sallallahu alayhi day wër ay soxnaam mu dem ci am sa benn bis nag xaw faa yàgg nee na ma fiirub jigéen jàpp ma ma wax ni ci daal danañ ko fexeel wax sawda ak soxna yonent bi fekk yonent bi daa bëggoon li ñuy wax gàttu ak lem Afsa nag fan yooyu am mbokkam mu ko jox lem mu jox ci yonent bi mu naan bi mu ko defee Aysa wax sawda si soxna yonent bi la ni ko bu yonent bi bu la jegee rek nee ko lem gi nga lekk de dafa xeeñ am lu muy xeeñ bu ñëwee ci man dinaa ko ko wax ñu kompaloo ko ba yonent bi sallallahu jaaxle ci ba xam ni nee ci la fase woon Hafsa waaye suñ boroom wax ko ni danga koy delloo si ndax Hafsa kat ku bari woor la ku bari julli la te sa soxna la ci àjjana sawaamatun xawaama wa sawjatuka fil janna jibril alayhi salaam wax ko loolu nga xam ni mooy xisa boobu taxrim di nettali moom sayyidatuna Afsa moomu ginnaaw yonent bi xam nga biñ njëkkee dajale alxuraan ci jamono yi Abu Bakar Siddiq mooy bi ñu demee ci roobu ridda te ñi mokkal alxuraan yu ci bari faatu ci ñu ñëw am ci saxaaba yi ñu wax yonent euh, Abu Bakar ni ko faaw ñu dajale alxuraan ba Abu Bakar mu ji daje euh, d'accord ak ñoom bi ñu dajalee alxuraan kaamil boobu Xafsa moomu la ko joxoon nga xam ni moom la tudde woon ci garde alxuraan bo moo ko yor ba ci jamonoy Sayyiduna Usmaan bi ñu dajalee waatee alxuraan bind ko ay kaamil nag yónnee ko ci gox yépp bokk na ci jigéen ñooñu ci waa kër yonent bi ba tey ku ñuy wax Seynab bintu Jahsh nga xam ni doomi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ni yàlla moo ko may yonent bi mooy xisa bi ma doon wax ci Sayd ibn Haarisata moo taxoon Zayd moomu dañ koo mayoon Seynab nii bi mu tàqalikoog moom nag yàlla wax yonent bi ni ko dama lay may Seynab nii Zaydu yoroon te Zaydu yonent bi daa waxoon ni doomu ma yonent bi am jaaxle biir lool alxuraan wax ko ni nag danga ragal nit ñi ñi day takk soxna doomam waaye yàlla nga war a ragal waroo ragal nit ñi te daa am lu ci alxuraan bëgg dindi mooy jël nit nit sama dooma bu ma dee na ma donn loolu la alxuraan bëggoon a dindi wax ni maakaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiyyin maanaa nit ki man nga ni wan nga ko doomoo di ko dimbale waaye sama dooma ba àgg naa ci bu ma faatoo mu donn ma loolu alxuraan nanguwu ko moom la doon dindi ci xissa boobu moo tax ñu yàlla may ko yonent bi mooy Saynab bintu Jaxsin moomu bokk na ci ñooñu sawda moomu ñu waxoon bintu sama moom ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi la bokkoon ak ummu habiba bintu abi sufyaan nga xam ni baayam moo nekkoon ñi jiite kéefër ci xurays teewut mu gàddaayoon dem Éthiopie ànd ak jullit ñi teel a gëm yàlla teel a bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak ni baayam doon bañ yonent bi lépp bokk na ci ñooñu Sufaya bintu Hayy ibnu Akhtab jigéen ñu bari ñoo xam ni ñu taxawu lislaam lañ maanaa euh, mbokkum Fatima bintu Xattaab nga xam ni mbokkum Omar ibnul Xattaab la nga xam ni daanaka moo sabab dugguk Omar ci lislaam ak Ousmane comme ni ma ko waxe woon ñii maanaa bokk na ci jigéen ñu màgg ñooñu nga xam ni suyee nañ roy lu màgg ci lislaam maanaa Sumayya nga xam ni mooy yaayi Ammaar ibnu yaasir Sumayya moomu moo njëkk a dee ci lislaam xam nga ni Ammar ibnu yaasir maanaa yaasir mooy jëkkëram di bàyyub Ammar ñoomit ay doxandeem lañu woon ci Makka bi lislaam ñëwee ñu teel cee dugg ñu di leen fitnaal fitna yu mettee mettee metti di leen dóor muy jëkkër ji yaasir ak amaar doomam ak ak sumaya moomu ba sumaya moomu aboo jahalin moo ko rey ci lislaam moo jël ab xeej dëbb ko ko mu daa di faatu yonent bi sallallahu mas na leen a romb ñu di leen bugal mu wax ni sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna mu ni yéen ñooñ yaasir na muñ te xam ni seen rendez bu ëllëgee mooy aljanna kon su maye moom moom la njëkk a ci lislaam kon bakk moo njëkk ñàkk bakkanam ci lislaam kon kooku kenn ëpp ko lu mu suyee rol ci lislaam doomam jooju di Ammar ñu mbugal ko ba ba tàyyi ak Yaasir moomu tam mu ñàkk bakkanam nga xam ni amaar rek moo ci mujj moo ci mucc ba gudd fan bokk na ci jigéen ñooñu jigéen joo xam ni ummu ma lañ koy wax bintu malhaan kooku dañuy wax ni mboolem taarix moo ci am cen gi gën a rëy ci taarix ummu ma moomu maanaa mooy yaayu anas ibnu malik mi daa liggéeyal yonent bi moom dafa nekkoon ci Madina jëkkëram nekk Malik ñu am seen doom ju tudd Anas mu teel a dugg ci lislaam nag bi yonent bi ñëwee Madina moom Ummu Sulaym doomam jeddi xale bu tuuti di Anas mu di ko sax naa ko waxal laa ilaha illallah jëkkër ji di ko tere yàlla dogal yàggul dara jëkkëram jooju faatu bi Anas màggee tuuti mu daal di koy jël jox yonent bi ni ko jox naa la ko na lay liggéeyal nga xam ni ndaka jekk moo nekkoon ci kër yonent bi moom Anas di ko liggéeyal ginnaaw bu jëkkëram jooju faatoo nag am ci ansaar yi ku koy bëgg si ku ñuy wax aboo Talha ci waa Madina la bokkoon waaye boobu tuubagul Abu Talha moom bi mu ñëwee di ko labat Umu Sulaym man ni ko yow daal ku mel ni yow kenn du ko bañ waaye nag li ma ci jaaxal dangay ngay yéefar te man jullit laa ni ko li li man a tax nga takk ma daal mooy faaw nga dugg ci lislaam mu ni ko nan laa koy defee mu ni ko faaw naa la yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi nga tuub dugg ci lislaam boo ko defee daal lool rek moom laa lay laaj mu ni ko gan cen laa lay jox mu ni ko lool rek mooy sama cen boo duggee ci lislaam rek lool doy na ma ak cen yaay anas jooju mu ànd ak moom andi Abu Talha ñu jub yonent bi yonent bi ni Abu Talha de mi ngi ñëw te aw yiw mi ngi fenk ci kanamam mu daldi di tuub dugg ci lislaam ñu wax yonent bi loolu ñu daldi ko koy may ñu ni ko yow yow daal gërëm nga lislaam rek muy sag cen kon kooku ak canam mën nañoo wax ni mooy can gi gën a màgg ci taarix wuute naag ñi nga xam ni léegi nag duñu laaj bu ñuy mayee seen doom ndax am na diine ndax ki ñu koy may ragal na yàlla ndax ku baax la waaye dañuy laaj réew mu nekk wala bari na xaalis wala lu muy liggéeye kon ñooñu war nañoo dellu ci umu sulaym moomu gënaloon lépp gedd wurus ak xaalis ak jur yi nga xam ni lépp abu talha mënoon na koo jox mu ni ko man daal gërëm naa lislaam kon ñi nga xam ni dañuy laaj bu ñu naree may sa doom diw ñu ni ah kooku réew mu nekk wala lu muy liggéeyee walla ndax am na xaalis kon wuute nañoo moom lool war nañuy dellu jigéen ñi war nañuy dellu ci ñu mel noonu bokk na ci jigéen ñu màgg ñooñu Safiya bintu Abdul Muttalib nga xam ni bàjjenu yonent bi la mooy yaayi Subayru ibnul Awaam moo yar Subayru moomu ci jihaad Ummu Sulayma moomu ñu wax léegi fu jàmbaare la woon da daa ànd ak yonent bi di génn di dem ci xeex yi di may nit ñi mar ndox di saafara am na ñu ni sax da daan yor xeej di xeex kon jigéen ñooñu rol bu nekk suyee nañ ko ci lislaam bokk na ci ñooñu asmaaw bintu abu bakrin nga xam ni mooy doomu abu bakar nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay ànd ak Abu Bakar moom lañu xamal fu ñu nekk ca xontima nga xam ne moo daan togg aw ñam jox ko mu di ko yanu di leen yóbbul nga xam ne yéefari màkka yi fekk nañ ko ci këram mbugal ko ba nar koo rey ba am na xisa yu wax ni jinne yi ñoo ni nañ wax fu yonent bi nekk ndax bala ñoo rey xale bi ndax yonent bi ñoom buñ fa demee duñ ko mënal dara ci lañ ko soog a bàyyi kon kooku ku joué bu màgg la ci lislaam bu bokk ci jigéen ñooñu nag Fatima doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Khadija nga xam ni moo doon soxna imaamu Ali nga xam ni mooy ki nga xam ni moo gënoon a niru yonent bi sallallahu alayhi ci nit ñi moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ñépp yonant bi limaale na ko ci ñeent jigéen ñi gën a mat ci àdduna mook Maryama ak Asiya moom Fatima moomu moom la yonant bi mayoon Seydina Aliyu te fekk booba Seydina Aliyu ku ñàkk la amutoon dara mu tumuranke lool ba benn bis mais Seydina Aliyu sax moo ko wax ni man daal wëgg naa ba sama dënn baa ngi metti yow mi mu ni ko man de dëbb naa ba sama loxo yi yàqu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xeewal mi ngi koy dikkee ci xare yi mi xare bi kon nañ dem ndax mu wutal la ci mbindaan Aliyu yabal Fatima ni ko demal wax ko yonent bi Fatima ne mu ñëw fekk yonent bi nuyu ko waaye mu rus ko ko wax mu dellusi si bi mu dellusee àll yu ànd ak moom ñu wax ko seen mbir yonent bi ni leen duma leen jox alal ji kat di leen wutali bi daan te ahlu a nekk fii ci jàkka ji amuñu lu ñu dunde lu fi nekk dama koy jaay dundale ko ñooñu dem leen ngeen muñ moo gën ci yéen ñu ñibbee yant bi ñëw seen kër wax leen ni leen naa leen waxal ay baat yoo xam ne moo gën li ngeen di laaj ci mbirum àdduna ni ko waxtu ngeen naree tëdd ci seen lal bala ngeen a tëdd na ngeen sàbbaal yàlla fanweer yoon ak ñett sant yàlla fanweer yoon ak ñett kàbbaral yàlla yoon ak ñeent loolu moo gën li ngeen di laaj ci mbirum àdduna nee nañ Sayyidna Ali nee na ba ci laylatu ni mooy xarem boobu gën a metti mës a jëlal lool kon kooku di doomi yonent bi sallallahu alayhi nga xam ni lu ne manoon na ko bëgg lu ne manoon na ko def waaye ñu may ko Aliyu muy mbokkam waaye di ko néew doole ci saayir di ko ñàkk mu muñ ànd ak moom taxaw ànd ak yonent bi ñu taxawal lislaam ba lislaam taxaw jigéen ñooñu bari nañ lool lool lool kenn munta lim ñi nga xam ni ñoo taxaw ci lislaam taxaw kon kom waxtu wi dana gàtt dañuy wax ni jigéen maanaa euh, lépp lu taxawal lislaam jigéen loxoom a nga ca biir ni ñu ko waxee ci sayyidatuna Xadija nga xam ni kenn jiituwu ko ci lislaam ak Sumaya moo nga xam ni moo njëkk a ñàkk bakkanam ci lislaam ak ñi nga xam ni jeexal nañ seen alal ci dimbale lislaam ak jigéen ñi nga xam ni ñoo daan saafara ñiy xeex di topp ci xeexkat yi bu amee ku blessé ñu faj la bu amee ku mar ñu may la nga naan am na ci ñu daa yor seen jaasi sax di xeex ànd ak yonent bi sallallahu kon lu nekk def nañ ko ci lislaam kon lislaam tam yëkkati na jigéen ba mu àgg ci àgguwaay boo xam ni benn doomu aadama mënu koo weesu waaye nag ndax loolu mu ngi sax ba tey ba ci sunu réew mi maanaa sunu yoon wii du yoonu murit man nañ cee cosaanam ay jigéen ñoo xam ni ci def ay jëf yu rëy lañ ci lislaam ci fonk lislaam ci nangoo jàng ak nangoo xam seen diine ak nangoo jaamu yàlla ak nangoo topp seen boroom kër loola lu yàgg la ci yoon wi xam ne dañuy wax ni euh, yaayu soxna jaara muy soxna Asta Waalo ku yoroon daara la joo xam ni da daan jàngale di jàngal ay góor ak ay jigéen di leen jàngal alxuraan ak xam-xam moo jàngal soxna jaara ba mokkal jàngal ko xam-xam dénk ko jàppale ko bi mu demee ci néeg Maam Mor ba mu liggéey fa liggéey bu rëy rëy rëy nekk noonu ñam fa fokkoon ni ki yaay boroom dëkk bi soxna Fatou Issa ak soxna Anta Njaay Mbàkke ñu liggéey ci lislaam liggéeyal seen borom kër liggéey kii maana yoo xam ni bu ñu la ko doon nettali tey dangay ngay jàpp ne ay léeb la ba kenn ku nekk am ay doom yoo xam ni yu yéeme lañ nga xam ni àdduna du leen fàtte taarix du leen fàtte mukk rawatina nag soxna jaara ci liggéeyam bu màgg nga xam ne ci biir bu gàtt la ko def waaye dafa boole woon jaamu yàlla sunu boroom di julli di woor di def lépp lu aju ci jaamu yàlla ak di fonk ki ko yàlla booleeloon di Mamour Anta Sali ba yàlla may ko ndam lu màgg moom soxna jaara nga xam ni sëriñ bi sax wax nañ ni daana ko nettali ci ay xissa maanaam soxna jaara daleen daa nettali bi nekkee ndaw moom maam jaara di leen nettali ni gaa yu baax yi kat bokkoon na ci seeni mbir mooy dañuy fanaanee julli loolu taxoon na ñu ni sëñ Tuubaa daana taxaw ci jullikaay bi te booba sax dalagu jàng ci xisa yu baax yooyu leen soxna jaara daan li moo taxoon muy dem di taxaw di fanaanee taxaw ci jullikaay ba te booba dalagut sax jàng ba yàlla may ko ñu baax ñooñu nga xam ni Sëñ Tuubaa kenn waxaalewu ko waaye maam Moor Jaara rek kenn kenn mënut a wax ci taarix ku ko gën a baax ci nu mu mane woon alxuraan nu mu baree xam-xam nu fonke woon jaamu yàlla nga xam ni daanañu wax ni nettali nañ ni daana julli guddi gu jot téeméeri ràkk kon jigéen ndaka jekk mu taxaw ci lislaam suyee ci rol yu màgg lislaam tam jekk ku yëkkati jigéen la ba yóbbu ko foo xam ni kenn mënu koo weesu waaye liñ bëgg a wax mooy ndax sunu jamono jii jigéen ñi ñi ngi téye daraja jooju leen lislaam joxoon wala déet mu mel ni nag bu ñu seetee loolu am na ak deltu ginnaaw gu méttee méttee métti bu jigéen ñi def ci lislaam mel ni li alquran di wax ni laqad xalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin xaw nañ koo jege ci deltu ginnaaw ci lislaam loola nag day wa day bu ñu ko seetee day mel ni ay mbir yu bari moo koy waral man nag li wa ciy tënk xam naa li ci jiitu kenn ëpp ci responsabilité waajur yi ndax daa mel ni waajur yi bu ñu amee seen doom bu dee góor danañ sonn ci mu jàng alxuraan ak xam-xam lu ca mën a jàng waaye jigéen moom bu manee togg ak fóor rek daanaka amatuñ soxla ci leneen ji waajur yi jël seen doom fexe doom ju jigéen taxaw ci mu jàng alxuraan taxaw ci mu jàng diineem bareewut noonu kon ñooñu kenn ëpp leen responsabilité ci loolu te loolu daa bokk ci àq yi nga xam ni nit ki da ko ameel doomam mooy bokk na ca tuddee ko turu rafet bu matee jàng mu jàngal ko ndax diine ji kat nga cee mën yëngutu nag faw danga koy xam nit du bëgg lu mu xamul kon jigéen ñi mel na ni lu ci bari seenu ñàkk diine ci ñàkk xam ci la tegu kon nag waajur yi war nañoo soppiku bu waat bu baax ci taxawu seeni doom yu jigéen ñuy jàng diine jàng alxuraan di jàng seen diine ba xam ko loolu dana mën a taxaw ñu ñu taxaw ci liñ war a ci diine ji bokk na ci itam borom kër yi itam war nañoo di gën di farlu di soññi seeni soxna ci ñuy taxaw ci biine waaye borom kër yu bari lu leen yitteel moom nanga defar seen biir rek na leen toggal lañ bëgg nanga nga seeni sér nam baaxe waaye boo fekkee doo musóoru wala doo muuru wala doo julli loola daan mel ni ñu bari itteelu leen loola tam war nañ cee taxawaat bu baax ñu xam ni diine ji góor ak jigéen ñoo ci bokk yem muy lislaam lislaam li mu sant góor moom la sant jigéen boo demee ci sóoratul ahsaab sunu boroom ma nga fay wax melo yoo xam ni um tudd góor daa tudd jigéen innal muslimina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati wal xaanitiina wal xaanitaati wa saadiqiina wa saadiqaati wa saa'imiina wa saa'imaat ba mat fukki yëf yoo xam ni lépp góor ak jigéen la ko boole kon mel ni góor ak jigéen ñoo bokk yam ci diine ji ci taxawaay yuñ ci war a taxaw mel ni jigéen sax lislaam da ko sant rôle boo xam ni rol benn benn benn gënu koo màgg muy yar muy yar njaboot bi ci kawam la ko lislaam teg yar boobu nag amul benn benn métier bu ko gën a noobal te lislaam mi ko teg ci wagg jigéen kon jigéen ku wara góor góorlu la na nga xam ni looloo taxoon woykat ba di wax ni al ummu madrasatun isa ahadattaha ahadatta saaban tayyibal ahraqi nee na yaay école la boo xam ni boo ko waajalee waajal nga peuple bu baax kon war nañoo waajal jigéen ñi di leen jàngal seen diine di leen ko xamal di leen taxawu ci ñu fonk diine te xam ni ñi li war góor ñi ci diine lépp moo leen war àq yi góor am tam moom lañ am wala hunna mislu lati alayhinna àq ju góor ñi am ci ñoom am nañ ko ci ñoom comme nag war nañoo taxaw ci ñu taxaw seen diine mel ni bokk na ci taxawaay yooyu ñu wara taxaw ñu góorgóorlu ci soññ jigéen ñi ci ñu dol dellu ci colug jullit mel ni col gi am na lu baree baree bari lum yàq jigéen ñu bari dootuñu sol sol gu baax te loolu ma ko waxe waajur yi am nañ ci responsabilité sa doom génn nga gis ko mu sol loo xam ni li ëpp ci yaramam ci bitti la nekk nga di ko xool mu génn dem ci mbedd mi loolu day tax jigéen saay-saay wala ku xolam tawat di ko gaaral ak di ko di joti ci moom buñ doon sol sol bu yiw gu lislaam gu fat goo xam ni kenn du doy du gis seeni cër loola dana tax seeni dana dana tax ñu gën a fegu dana tax ñu gën a sàmm dana tax ñu gën leen a warmaal te bañ a mel ci jigéen ñi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi ñoom la doon misaal xam naa ñooy jigéen ñi am ci suñ jamono yi ñu ni jigéen ñoo xam ni ñu rafle la ñuy doon ñu jeng lañuy doon ñuy jengal lañuy doon nee na seen bopp ya dañ cey teg lu mel ni jigéeni gëléem xanaa loolu mooy li am léegi nee jigéen ñooñu kat du ñu dugg àjjana xetuk àjjana sax du leen xeeñ kon sol gi waajur yi ak boroom kër yi ak ñépp ñu am responsabilité ci jigéen ñi war nañoo taxaw ci jigéen ñi ñuy sol colin gu baax colin gu yiw di muuru di ni leen ko lislaam sante loolu dana leen aar dana leen sàmm mu mel ni nag deltu ginnaaw googu del jigéen ñi deltu ginnaaw daa mel ni am na lu ñu ko yóbbee mooy roy loo xam ni ñoo xam ni bokkuñ ci lislaam maanaa roy tubaab yi tubaab yi faaw ñu wax ko du ñu dàcc ci xeex lislaam ndaka jekk dañoo nekk di xeex lislaam xeex lislaam bi ñu doon def dañ ko def ak jaasi jàkkaarloog jullit ñi ba mu yàgg ñu xam ni loolu mënuñu ci am lu ñu bëgg ñu ni faw ñu génne beneen xeex mooy lu ñuy wax alxasuwul fikri faaw ñu xeex jullit ñi ci xel ak xam-xam fexe ba ñu bari ci ñoom nekk jullit ci tur rek waaye dootuñu weesu lool loolu nag mel na ni ñu ngi ci am ay résultats mi ngi bëgg a bari lool dinaa ci joxe misaal koo xam ni dangaa am sa doom muy jullit nga tuddee ko Muhammad walla tuddee ko xaarim tuddee ko tur bu baax yàlla dogal mu am ñetti at nga jël ko yóbbu ci jardin d'enfants boo xam ni lañ fay jàngale dara ci diine nekku fa ba kooku mu mata dugg école nga dugal ko école mu def primaire def secondaire ba def lycée ba dem université ba am diplôme te jàngut benn benn benn baat ci l'islam kooku xam nga ni bu nee jullit la turu jullit rek la dese waaye amul dara lu muy dese ci l'islam lu du aw tur ndax li muy dajeel lépp da cay fekk luy contre lislaam luy xeex lislaam te moom lislaam ji mu juddoo xamu ci dara loo xamul dara nag da yomb yomba génne kon tubaab yi du ñu daaj ci mukk nag ci xeex lislaam xeex boobu nag ci la ñuy andile problème yoo xam ni sax nun amuñu ko waaye ñoom ñoo ko am maanaa bokk na ci problème yooyu ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi xàjjale góor gi ak jigéen ji naa droit de la femme droit de l'enfant lu ne ñu addil ko loolu lislaam xamu ko woon l'islam moom doomu aadama rek la jël jox ko ay aq jox ko ay waajibaat ci waaye ci xeex boobu ñuy xeex bokk na ci li ñu gën a taxaw fi ne mooy yàq jigéen ñi ak xale yi ñooñu boo leen yàqee dara desatu fi loolu ñoom boo demee ci seen réew moom lañ ca bëgg am nañ ko ba noppi li leen dese kay mooy sunu réew jullit yi lañ bëgg ñu mel ni ñoom li ñuy wax ni ah maanaam euh, dañuy bëgg moroom maanaam bëgg ñu mel ni ñoom waaye ñoom seeni réew kenn du fa tudd jigéen kenn du tudd xale koo ci tudd ñu daal lay def ci kaso bi wala mu andi la problème ba seeni xale ak seeni jigéen yàqu nañ léegi nag ñi ngi taxaw temm ci yàq ñooñu lislaam bokk na ci loolu nañ génn jigéen ci mbedd mi lépp lu góor di def na ko jigéen def lislaam ba ñu jigéen mu liggéey aajo woon nañ ko bu ñu demee ci dispensaires yi ak hôpital yi sunu soxna yi ay góor di leen seet xam nga loolu bu nu amoon ay jigéen ñu jàng nga xam ni jëpp jigéen ju ñu war a seet jigéen ni yow moo lay seet lool lislaam aajo woo na ko xale yi ñuy jàngal ci école yi ay góor di leen jàngal bis bu set nga jàng ci journal wala nga dégg ci rajo ñu ne la professeur sàngam ak élève def nañ nàngam ki nàngam loolu bu fekkoon ni jigéen ñi jàng nañu ba mën a jàngale classe yi jigéen ñi nekk ay jigéen di leen jàngal dana wàññiku waaye nag du caaginug liggéey bu nekk la jigéen war a def ñoom li ñu bëgg génne jigéen ci mbedd mi lu góor di def jigéen di ko def loola nag du lu yell ndax kenn ku nekk daa am lu tax ñu bind la daa am loo gën a mane loo wàll googee nga gën a mane moom la lislaam bëgg nga féetewoo ko te loolu ñoom def nañ ko ba gis lim leen wàññi ndax génn nañ seen jigéen ñu dem liggéey wuti xaalis fexe ba seeni jigéen dem nañ ba nangootuñoo am doom seen jigéen ka gën a bari benn doom lay am wala ñaar daal jeexal juróom ñu dem ba gis loola lim leen di wàññi ñu bëgguñu ko andil nag mu ni ni faaw ngeen dem ci loolu ñoom mënatuñoo ndax seen jigéen tàmm nañ noflaayu nekk ci sa bopp di liggéey di yor sa xaalis yor sa compte banque lu góor di def nga koy def ba nangootuñoo am doom yu bari ba am nañ problème loolu nga xam ni seeni population boo demee réew yi ci ëpp ay màggat la ñuy doon waaye amatuñu ay ndaw bareetuñu ay jigéen loolee nag mool na ni bëgg nañ koo andi ci suñ réew yi forcé nu ko lool tam lu mat a seetlu la ñu wattandiku loo ko jigéen ñi xam ni yu bari yi ñuy wax naanu parité égalité yu mel yu bari yu demee noonu ci loolu la ñu yóbbu ak wate ay loi yoo xam ni dana mujj yow mii boo amee sa doom ni damaa bëgg mu jàng alxuraan ndeyam ni damaa bëgg mu dugg école da ngeen am man ngeen a dem loi bi xañ ko ni fi yaayam bëgg lay dem wala ngeen am problème yéen ñaar kon loolu lépp lu mat a seetlu la ci xeex yi ñuy xeex lislaam ci ak résultat yi ci amee bokk na ci résultat yi mooy bon gi muy andil jigéen ñi ak yàqute gi ciy am su fekkee jigéen fu ko neex dem lu ko neex wax lu ko neex sol ak yàqute day daal di yomb ci àdduna bi te loola ñoom ñooy dem ba reconnaître ko seen bopp boo demee ci seen it yi da nga gis ni li ñuy wax munasama asihal alamiya OMVS dina nas naa bind ni lu ëpp ñaari millions yu jigéen at mu jot danañ faatu te liy sabab seenu faatu mooy dañuy ëmb dem di yàq seen ëmb am bu boo xam ne du yoon ñu dem di ko def ci jihaad maanaam dem ñu yàqal leen ëmb bi loola mooy sabab seenu faatu ñu ci faatuwut ñu ci bari danañ jële ay feebar yoo xam ni danañ ca bokk dootuñ am doom ba mukk yu demee noonu muy résultat yoo xam ni génne giñ bëgg a génne jigéen ci mbedd mi génne ko fa ko lislaam tegoon mu yab góor lu góor di def mu di ko def loolu lépp moo koy indi kon ñu war a dellu nag ci lislaam ci yar ci doom yi ak mbokk yi te xam ni responsabilité bu gàddu ci kaw ñépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni képp koo xam ni yàlla jox na la ñaari doom yu jigéen wala ñetti doom yu jigéen wala ñetti mbokk yu jigéen nga yar leen ci diine rafetal seenub yar sàmm leen ba maye leen yàlla dana la ca faye ci loolu ajjana kon loolu lu lislaam santaane la bu ko defee ñu taxawaat ci xale yi ak jigéen ñi ñu jàng lislaam bu baax a baax ba xam seen diine jàng alxuraan moytul leen yu bari yu ñuy indil yoo xam ni amaluñu benn njariñ ay lor rek la te ñu koy indil dañ koy def ba islam yi wàññi ñu door ñu koo indil léegi nag xeex boobu metti na ba fépp fu waay nekk ma nga la fay fekk ñu ci internet bi ñu ci télévision yi nga xam sa biir kër lay nekk mënatoo ko aaye kenn faaw say doom di seetaan loo xam ne lu bon rek lay jàngale mi ngi ci téléphone yi mi ngi ci lépp jumtukaay bu ñuy jëfandikoo kon loolu tam war nañoo sàmmoon teeg ñoom doonte mënuñoo xeex lépp ñu góorlu waaye ñu xam seen diine ndax diine lislaam moom ku ko xam rek bëgg ko bu ñu xamee diine ji ni ware rek lu ci bari yàlla mën na leen cee musal waaye bu fekkee toujours ñu ngi gis li leen di yàq te lislaam di leen di aar xamuñu ci dara loolu mën naa andi yàqu-yàqu boo xam ne bu doya doya doya waar kon lay doon kon war nañoo dellu ci l'islam yar ci njaboot gi xamal leen ko xamal leen tëm yàqu-yàqu yi ñuy jóge feneen tubaab yi ak seeni réew ak yàq-yàq yooyu la mën a andi ci lislaam bu ko defee ñu xam ko man koo moy moytandiku bu baax a baax loolu dana am solo ci diine ji te bañ a bàyyi rek lu ñëw ñu jël ko te loolu liñ ci wax maay maanaa du nu lu jógee ci tubaab yi lu bon la waaye lu ca jóge lu nekk dañ ko war a segg seet la ca baax ñu jariñoo ko ndax yonent bi daa waxoon ni xam-xam yëfi jullit la yu ko réer fu mu ko fekk rek moo ci gën a yay ku dul moom comme lépp lu ñu génne ci jumtukaay bu mën a jariñ mën nañ koo jariñoo ci suñ diine te moytu la ci yàq diine ñu delloo leen ko nit ki du nii rek damay nekk fa maam ya newoon lépp lu lu jóge ci droit yi duma ko jëfandikoo loolu du baax waaye li baax mooy lépp luñ andi jumtukaay nga seet ko jëfandikoo ko ci lu dëppook sa diine ah mu amal la njariñ te du la yàqal dara dara dara ci sa diine loolu mu ko defee danañ mm, dananu amal njariñ te moytu baat yoo xam ne dañu koy indil rek di ko wax ndax dina ko naxe baat yu ci bari ay baat la yuñ formé rek diñu ko naxe nit ki danga war a nekku évaluer nit ku libre nit ku nangam nangam te fekk loolu ay nax la rek yu nekk ci biir nga defe ni libre mooy lu la neex def wala démocratie mooy lu neex nit wax wala évaluer mooy nga bàyyi sa diine sànni ko ca àll ba yooyu yépp du lu am njariñ li am njariñ mooy lu mën a ñëw ñu boole kook sunu diine te sunu diine te jariñoo ko waxtaan wi nag xam naa danañ ci jégglu niñ ko bëggee woon Eh, xaw naa doy waar gastu bi ndax koor gi ak jafe-jafe yi ñu nekkoon ba xaw naa ki waaye ñuy baalu àq ñépp rek yàlla na nu yàlla defal tawfeex lépp lu ci jub yàlla na nu ko yàlla nangul lépp lu ci njuumte yàlla na nu ko eh, yéen jéggal nu ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Oh. Sëriñ Abdoulaye Mbacke Mor Jalle moom it mu am ay jàngat ci waxtaan bi nga xamante ne si nit ñi loolu dafa waxtaan kon nañu daal di wax seen directeur bi mu ëllëg si jàngat yi nga xamante ne moom moom la jàngat si waxtaan ah, ok ah, waaw waaw ah laaj bi man baara naa ko gis xanaa bu teeb ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mbokki jullit yépp di leen ciyaare bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd yi ak ci barab bu màgg bi di ñaan yàlla yépp yëngutu wuñ ci def mu nekk aw yiw te mu nangul ñu ko di ciyaare bu baax mbokk yi ñu ci fekk ñëpp e, di ci jiital ki nga xam ne mooy kilifa ci dëkk bi Serigne Cheikh Habib di ko ñaanal yàlla naal yi nga xam ni ne waajuram wu tedd wa amoon na ko yàlla na ko mottali te di rafet lu baax a baax e, yënguti yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy amal fii loo xam ne mën nañoo wax ni bokk na ci li tax ci sañcoon dëkk bi sañcoon ko kon lii nekk na lu am solo loo xam ne ñu ngi koy rafetlu te di ñaan taxawaay yu mel ni bari lool ci barab yu mel nii di sant bu baax a baax sëñ bi nga xam ne moo doon def waxtaan wi te indi ko ci anam gu leer te tegu ci xam-xam lool ko ñaanal bu baax di rafet lu baax a baax thème bii ndax mën nañoo wax ni e, dafa nekk thème bu am solo boo xam ne dana ci feeñ ci biir thème bi e, diine yi lislaam li mu wuute ak yeneen diine yi ci ni sëñ bi waxee léegi ndax bu ñu xoolee ni mu waxee ni mu waxee jigéen ni ko lislaam jàppe kon wuute na lool ak ñi nga xam noonu la ko yeneen diine yi jàppe kon loolu kon waxtaane thème bi dana nekk dana bokk ci li nga xam ne dana wan ne diine lislaam rawee na ko yeneen diine yi ndax bu ñu xoolee diine yi ni ko sëñ bi waxee léegi bu njëkk jigéen jàppe wuñ ko dara dañ ko daan jaay di ko jënd di ko maye di ko ray di ko def lépp kon loolu day mel ni jàppe ko woon lan bu ñu xoolee diine l'islam bi mu ñëwee moom jigéen da ko yamale ak góor ci lépp lépp lu mu may góor rek may na ko jigéen ba fu ñu xool fu mu yamale jigéen rek ngir sàmm ko ak aar ko ak wormaal ko foofu rek lay wuute ak jigéen lay wuute ak góor waaye leneen lu mu may góor rek dañuy gis ni foofu l'islam may na ko jigéen bu ñu xoolee kon rolu jigéen ak góor mën nañoo wax ni kon am na loo xam ne ñoo ko bokk na ni mu waree góor noonu la waree jigéen am na loo xam ne góor rek la war waaye am na loo xam ne jigéen rek la war ñu xoolee li nga xam ne ñoo ko bokk wàllu pas-pas taklif eh, lépp rek loo xam ne yàlla digal na ko góor loolu danañ gis ni digal na ko jigéen xoolee lii rolu góor xam nañ ko baax mooy liy jagal kër lépp loo xam ne dana tax kër gi jag ñu mën faa dund kër gi mel na mu war a mel loolu mooy rolu góor te jigéen fekk ko lii rolu jigéen dañ mën nañoo wax ni loolu moo ëpp doole ndax jigéen bokk na ci ay rolam mooy yar tarbiya ndax nit bu juddoo wala njëkk muy judd ci ci loxoy jigéen day nekk di juddoo ba mu xàmmee ba keroog muy man dara di mën a demal boppam lépp ci loxoy jigéen lay nekk te foofu fa lay tàmmee fa lay xamee fa lay lépp luy nekk ci moom mën nañu wax ni ci diggante boobu ci lay nekk ci moom kon mën nañu wax ne rôle jigéen bu ko xamee na nekk lu am solo loo xam ne e, ci la nit di mën a ci jigéen mooy mën a melal nit na war a mel ndax boo xoolee ñooy nàmpal ñooy yar ñooy tàmmal foofu kon diggante boobu dañoo mën nañoo wax ne mooy diggante bi ëpp solo ci nit te diggante boobu ci jigéen da koy nekk ndax bu ñu xoolee am na ñu baax ñoo xam ni eh, ñu ràññiku lool te waxtu wa ñuy nekk ci jigéen waxtu woowu ràññ def na jeexet ci ñoom lool te la ko waraloon mooy jigéen ga leen yoroon dafa nekk jigéen bu amul xàmmee bu mel na mu war a mel eh, ni ko mën nañ cee xool ku mel ni yonent yàlla Isa xam ne moom ci jigéen la jaar ba tey itam alxuraan mi ngi ñuy fàtte fàttali yonent yàlla Muusa moom koy wax naan ba muy wax naan wa awhayna ila ummi Muusa an ardihi fa iza xifti alayhi fa alqihi fil yammi wala taxaafi wala tahzani inna raddun ilayka wa jaa'iluka minal mursalin foofu kon waajuru yéen Muusa lay wax foofu nga xam ne kon euh, danga nga gis foofu soxna soosu nam mel ak ngëm yàlla ak taxawaay bam taxawe kon loolu day teg ne kon jigéen am na rôle bu am solo boo xam ne am na ko ci wàllu tarbiya euh, ba tey itam ci loolu danañ gis sañ bi ni mu ko waxee léegi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nee na bi mu tollee ci waxtu woowu nga xam ne ci la nekk ci la toll ci soxna si di ko yor nee na taxaw guddi ci moom la ko xame ndax dafa baaxoo woon di gis soxna si guddi gu jot mu jug taxaw ci loolu moom it bu jugee taxaw moom it mu topp ko jug ànd ak moom di taxaw nga xam ne kon foofu loolu eh, ci soxna soosu mel na mu war a mel moo tax ak taxaw xiyaamu lay ni ni mu amee solo ci moom la ko xame ci moom la ko jànge kon loolu kon jigéen bu mel na mu war a mel dana def loo xam dana tasir lool ci ki mu yor kon loolu mën nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax di waajal jigéen bi ni nga xam noonu la ko sëñ bi waxee ndax dani al ummu madrasatu in aadata aadata shahban tayyibal ahram loolu danañ ci dégg ni kon jigéen mooy waajal mooy melal nit nam war a mel waaye jigéen foofu danañ ci dégg ni kon ñoom it ñu war a waajal lañ ndax buñ leen waajalut ñoom duñ mën a waajal kenn kon dana baax te am solo lool eh, dana am solo lool jigéen ñi ñu leen di bàyyi xel eh, di leen jaarale fañ war a jaar loolu dana tax ñu mën a taxawee nañ war a war a taxawee bu fekkee ñoo war a yare kuy ab yarekat war naa fekk ñu yar ko mel na war a mel ab war naa fekk ñu xamal ko ba mu xam la mu war a xam ndax boobaa bu xamut la mu war a xam bu melul na mu war a mel boobaa ku mu yar yaakaar naa musiba rek lay war a doon lay jur kon yaakaar naa jataay yu mel nii am na jataay yu ci war a jiital waajibaat na tijaaxal banaat yaakaar naa kon loolu mu war a jiitu rolu jigéen ñu xool ñun suñu rol jigéen ceeg bana yi suñu doom jigéen yi mooy lan kon loolu buñ ko xamee ba e, def ca la nga xam ne mooy suñu responsabilité bu ñu ci wàccee ci ñoom bañ melal leen dañ war a mel kon yaakaar naa jigéen ñi buñ ñëwee danañ mel ni jigéen ñi nga xam ni ñoom la sëñ bii doon fàttali ko léegi ñoom la doon wax kon dana baax lool di am solo jigéen ñi di teewee jataay yu mel ni ak it ñu leen di jaarale foofu ñu war a jaar ba tey itam danañ ci déggwaat ci waxi sëñ bi ci wàllu iqtisaad ni jigéen ñi am nañ ci rôle bu am solo ndax bu ñuy déggee fii léegi mel na ni wax ci biir waxam gis nañu yonente eh, sayyidatuna Xadija bokk na ci ñi njëkk a joxe seen alal ci lislaam bu bu ci jiituwul ñu njëkk dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla eh, sayyidatuna Xadija ci la bokk eh, kon loolu danañ gis ni kas bu xalaal fàggu lu lew jigéen ñi am nañ ci rôle bu am solo te it buñ ko fàggoo ñu xam fañ koy dugal ko mel ne Xadija fi mu daan dugal alalam nga xam ni kon ni mu ci daan def mooy di jël ay nit di leen ci di leen di leen dimbali ñu gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it xam ni kii ku ko dimbali da nga def lu baax mu jël alalam di ko dimbali te def lu baax rek tax mu di ko def kon loolu jigéen ñi war nañoo bàyyi xel lu mel noonu lool nga xam ne kon loolu bu ñu bàyyee xel ku mel ne Xadija ni mu fàggoo alalam ak yi fi mu ko daan dugal ci lu baax kon loolu dana tax ñu bàyyi xel léegi fi ñuy dugal seen alal xam ne kon li ëpp eh, ci jigéen yi mel ne duñ bàyyi xel fi fi ñuy dugal seen alal ñu xoolee léegi yàq ci crise bu metti bi yaakaar naa ñoom am nañ ci rôle bu am am nañ ci rôle bu mag boo xam ne war nañ koo bàyyee xel li ëpp seen alal ci ñu koy dugal yàq rek lay doon mel ni xew yi yàq yañ fay def ndayale yi bàjjanale ak ndawtal yaag yooyu nga xam ni amul lenn loo xam ni mën nañ caa gis benn njariñ kon ñoom seen rôle bokk na ci loolu wàllu euh, économie bi ñoom am nañ ci responsabilité bu mag boo xam ni war nañ leen koo xamal ñu xam ko tey loolu Euh, la koy la koy lay tax ñu xam ko mooy di leen bàyyiloo xel ku mel ni sayyidatina Xadija moom nga xam ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a def seen alal ci lislaam kon loolu jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel lool di def effort yu mel noonu nga xam ne def na ko kon ba tey itam ci wàllu xam-xam dégg nañ ko bi sëñ bi ni mu ko wax euh, euh, Aïsa moom it bokkoon na ci mën nañoo wax ne bokk na ci juróom ñi ëpp xam-xam ci jullit ndax boo xoolee wax nañ ñi ëpp xam-xam ci saxaaba yi Aysa moo leen jàngal kon loolu it war nañoo bàyyi xel lool léegi soxna yii ndax Aysa euh, dañ ko dañ koo tàggat nekkee xale lañ ko jaarale ci yoon woo xam ne ci la mën a amee xam-xam ci la mën a xamee loolu mu xam kon nag war na ñu bàyyi xel loolu soxna yi e, di leen jëmale foofu di leen taw ji ci barab yi nga xam ne danañ fa mën a xame dara ndax e, lu ëpp ci axkaamu sariya ya mën nañu wax ni ci jigéen lay dellu mën nañu wax ni kon ci ñoom lay dellu kon loolu nag bu fekkee ñoom xamuñ lañ war a xam te ñoo war a yar kon yaakaar na échec bu mag dana dana am kon nag war nañ ñoo bàyyi xel bu baax a baax jigéen ñi ci wàllu xam-xam te mel na ni loolu lu ñu sàggane la ndax da nga gis nit dana am doom ju góor am doom ju jigéen ni ko sëñ bi junje léegi waaye la muy xantewoo ci doom ju góor ja mën na ni dana àgg ak moom foo xam ne sax mën na ni danaan ko boo mokkalu alxuraan sax sa bakkan ci lay def waaye doom ji jigéen ñi la muy def mooy bàyyi ko yaayam nu neex yaayam mu jëmale ko fa lu ko neex mu xamal ko ko lu ko neex mu koy solal kon nag loolu mën nañu mën nañoo wax ni kon am nañ ci sàggante bu mag a mag ñun suñu diggante ak doom yi jigéen yi ci wàllu xam-xam te loolu mel na ni kon bokk na ci yàq-yàq yi nga xam ne bokk na ci li tardeel mujtama bi ci wàllu diine kon bala moo avancé dëgg-dëgg ci diine danañ bàyyiwaat xel jigéen yi ci wàllu xam-xam ba tey itam mënees na cee wax ni jigéen Xafsa eh, mooy ki nga xam ni moo njëkk a moom kaamilu alxuraan bañ ko dajalee biñ dajalee kaamilu alxuraan jigéen moo ko njëkk moom mooy sayyidatna Xafsa kon lool it mën nañ cee bàyyiwaale xel ni jigéen eh, ñu yàgga yittewoo lislaam lañ ñu koy yàgga bàyyi xel lañ te effort yu baree bari def nañ ko ci ci wàllu xam-xam niñ ko waxee léegi ci Xadija ci wàllu xam-xam ci Aïsa ci wàllu alal joxe alal euh, niñ ko waxee léegi ci Xadija loolu lépp nag daa nekk effort yoo xam ne euh, ñeen ñi yor jigéen ñi ñi seen waajur ñoo leen war da taw ji di leen jaarale fañ war a jaar ndax loolu mooy tax noonu ñu mën a réussir liñ war liñ liñ war a réussir kon nag mën na ni war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax bu ñu xoolee ci wàllu bu ñu xoolee diine kon ñaar yooyu la ko séddale rôle bi jigéen am ak bi góor am bi jigéen am mel na ni moo gën a diis lool ndax kon li ëpp li ëpp fa la dem bu ñu xoolee li li wàccaat ci ay aaya alxuraan yoo xam ni day fàttali jigéen daanaka gisuñ ko ci góor comme ni ko sëñ bi waxee léegi nga xam ni lépp lu muy digle ci lu baax danañ gis ni mu ko waxee góor noonu dafay tudde jigéen euh, ba tey itam lépp lu muy digle ci lu baax di ci digle tuyaaba ak ay daraja bu fa tuddee góor noonu la fay tudde jigéen wa man yaxmal saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wa man yaxmal saalihan min wal muslimat yooyu yëpp da gis ni suñu borom Euh, góor ak jigéen la fa yemale na mu jàppe góor noonu la jàppe jigéen yool bi muy fay góor yool boobu lay fay jigéen kon mel na ni kon amul fenn fu mu leen taxale fépp fu mu taxale góor ak jigéen foofa day mel ni e, sàmm jigéen ak aar ko ak wormaal ko moo tax mu moo tax mu yemale fi jigéen kon mel na ni kon war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax euh, ngir noonu mu sàmmee jigéen ba tax danañ gis yu bëree bëri yoo xam ne euh, wat ngir wattu jigéen ak sàmm ko moo tax mu mu mu mu mu yemale ko foofu lu mel ni danañ gis euh, lu mel ni ni ni muy wattu ni muy wattuloo jigéen sàmm seenu gis di dég digal ñépp ñu sàmm seenu gis ci jigéen ñi ak euh, ak di leen toogloo ci kër yi yooyu yépp danañ gis ni kon euh, ngir sàmm jigéen ak jox ko daye boo xam ni baneen diini mosu ko koo jox kon moo moo tax lislaam di di di di yemale foofu jigéen kon daal mën na ñoo wax ni diine lislaam diine la joo xam ni yëkkati na jigéen Eh, jox ko dara yoo xam ne kenn mësu ko koo jox taxawal na ko koo xam ne kenn mësu ko koo taxawe ci buñ jàngatee ni nga xam ne noonu la sëñ bi waxee bu njëkk ji jigéen ni ñu daan dunde ak niñ leen jàppe woon ak bi ñëwee ci lislaam niñ leen jàppe kon danañ xamaat jigéen am nañ rol bu am solo ci diine ji joo xam ne buñ leen waajalee eh, préparer leen dëgg-dëgg am na ci lu bëree bëri loo xam ne ci ñoom la aju te buñ sàgganee bañ échec ci lu bëree bëri dana échec kon nag eh, war na kon ñu ñi nga xam ne ñooy eh, kilifa yi kilifa yi nag buñ ko waxee doonul ñi mooy niñ ko niñ ko xamee léegi bu ñee kilifa yi rek jàpp ni ñu amee baat yi ñay wax ñu leen di digg ñay joxe ndigal yi waaye ku ci nekk kilifa nga ci sa kër ku ci nekk sa soxna kilifa nga ci moom ku ci nekk sa doom kilifa nga ci moom wala ku ci nekk kilifa nga ci sa jëm ndax booy tànn soxna am nga am nga responsabilité bu mag te ña nga war a tànn ba tey boo amee soxna am nga responsabilité bu mag boo xam ni am nga ko ci moom fa nga ko war a jaarale ni ko sëñ bi waxe na nga war a fexe ba mu yittiwoo diine na nga war a fexe ba muy sàmm ak njabootam bañ xam lañ war a xam loolu lépp ku ci nekk yaa koy sàmmal sa kenn du ñëw ci sa biir kër di la lijjanti sa njaboot ndax ku ci nekk yaa war a sàmm sa njaboot yaa war a yaa leen war a la jaarale ci yoon xëy na euh, waxtu wi xat na te mel na ni am na ay laaj yoo xam ne waajal nañ ko fi kon daal euh, war na ku nekk ci ñun yëg responsabilité bu mag bi nga xam ne aju na ci aw loosam ci digganteem ak njabootam ci digganteem ak i soxnaam loo xam ne bu ëllëgee bala moo jéggi siraat danañ ko danañ ko ko laaj suñu boroom wax na ko ci alquranu karim waqifuhum innahum mas'ulun bu ëllëgee nit danay jégg siraat ñu téye ko fa di ko laaj te lañ koy laaj dara du jëm ci ak julleem dara du jëm ci ak wooram lañ koy laaj mooy digganteem ak i doomam ndax xam nañ lañ war a xam ndax daa la leen la nam leen waroon a jubbante jubbanti na leen ndax Euh, nam leen waroon a sàmme ba ñuy xool lu ñu war a xool ak di dem fañ war a dem ndax mi ngi leen ko daan sàmm kon nag ku ci nekk war naa bàyyi xel loolu bu baax yëg ko bu baax a baax ndax bu ëllëgee bu dajeeg boroomam du am lenn ci jafe-jafe ñu ngi jéggalu lu baax a baax xëy na xataayu waxtu wi ak yëf yi jàmp gu mu jàmp ñu ngi jéggalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ bi sa jàngat bi am na solo lool mbakke ci waxtaan wi nga xamante ni Serigne Mouhidine def na ko yow wax dëgg tënki nga ci lu am solo loo xam ne luñ mën a jànge la ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa Serigne Mouhamadou Abdoul Aziz Touré bu Faas moo fi waxtaan li muy waxtaane mooy ngëneeli alxuraan ak teggin yi aju ci jàng alxuraan ngëneeli alxuraan ak teggin yi ci aju moom lay waxtaane suba Serigne Mouhamadou Abdoul Aziz Touré bu Faas mooy def ci waxtaane suba waxtu wi nag daanaka li ci des xam naa bariwul sëriñ bi laaj yi bari na lool waaye xam naa dañ ci tànn lu mat benn rek wala yooyu ndax mel na ni li des ci waxtu wi fi mu tollu bëreetul ko defee ñu jëm koo jukki rek sëriñ bi mbokk mi mu ni daf doon laaj. lan euh, mu ne man damay laaj li nit ñi di wax lan la ko lislaam gisee te mooy jigéen ak góor ñooyam maanaam parité li ñuy wax ni góor ak jigéen ñooyam loolu la bëggoon rek nga indil ko ci ay leeral ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi. Euh, sëriñ bi maanaam taaliq bi mu def am na solo lool. maanaam complété na lu bari luñ bëggoon a wax waaye sàmmonteeg xatuk waxtu week ak matadik doom aadama faaw ngay fàtte lu ci bari andi na ko kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax kon kooku mu wax ni maanaa maanaa li ñuy wax ni góor ak jigéen ñooyam loolu mel na ni junj nañ ko ci waxtaan wi niñ koy waxee bu fekkee ci lislaam la lislaam moom doomu aadama yépp la yemale waaye nag daa am ñuy bëgg a wax ni góor ak jigéen ñooyam waxin ko woo xam maanaa niñ ko bëgg a waxee góor ak jigéen a yam daa am leneen luñ ci jublu lu bokkut ak li lislaam jublu góor ak jigéen ñooyam waaye kenn ku nekk nag daa am loo wàllu goo war a jëfe fala la lislaam féetale waaye du caaginu li góor man lépp jigéen man na ko lu caaginug li jigéen man lépp góor man na ko kon nag kenn ku nekk wet ga nga gën a mane nga nekk fa te lislaam sant lu ko loolu moo gën a dëppook lislaam waaye góor ak jigéen a yam ci fànn yépp rek loolu moom euh, lislaam jërëjëf kon mbokk moomu dégg na lim doon laaj bu baax mbokk mi itam nee na ginnaaw bi nga xamante ni déglu na waxtaan wi bu baax a baax rafet lu ko dafay laaj ba xam looy dénk suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ni ñoom bu ñuy julli rax ma ànd ak danañ sonn ci julli waaye day fekk ni dañuy def ci seen bopp yi lu mel ni mees wala lu mel ni prix loo leen di dénk. maanaa mm, lu mel ni mees bu waaw xam naa ko moom prix mooy lan moom. waaw loolu nag liñ ciy dénkaane mooy. ni ñu koy waxee rek lépp loo xam ni day tax sa diine du mat ndax lu mel ni mees boo ko defee sa bopp mën naa tax booy jàpp ndox mi du war a dugg sa bopp nam ci war a dugge sa deru bopp du tooy nam war a tooy te massa sa bopp loolu ci faratay njàpp la bokk te jàpp ñu wax ni mënta ñàkk ci julli moo demee ci qaayida usul ya day wax ni maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajibu loo xam ni lii nga xam ni farata ji mënta ñàkk mënu mënu cee ñàkk ci farata ji nga def ko kon loola tam farata lay doon li nga xam comme julli farata la ju mënta ñàkk te kenn mënta julli te jàppoo kon jàpp tam day nekk lu war kon nag lépp luy tax nit ki mën a def santaane bi yàlla boobu noonu ko yàlla gërëme noonu moo gën mu bañ a def ci boppam lépp loo xam ne day tax jàppam du mat bu dul loolu mees mooy jël leneen lu bokkut ci sa kawar boole ko ci loolu yent bi da cee wax ci addis yi laana laahul waasila wal mustawsila yàlla rëbb na képp kuy jokk kawar ak képp ko koy jokkal kon lool rek doy na ci kuy jullit nga bàyyi ko jërëjëf kon loolu leer na ci mbokk moomu ci lim doon laaj kiitam nee na daf doon laaj mu ni dégg na ci sa biir waxtaan nga wax ni du liggéey yépp la jigéen war a mën a liggéey mu doon laaj ndax jigéen mën na liggéey ci bureau ak ci yenn daayira yi wala yu demee noonu daal waaw maanaam li ñu wax du liggéey yépp moo gën ci jigéen am na liggéey yu gën a baax ci jigéen ñu ko waxe ñu ngi jigéen ñi bu ñu amoon jigéen ñu doy ci wàllu paj mi ak ci jàngale ak ci ñaw ak yu deme noonu ak liggéey yoo xam ni fépp du aajowoo jaxasoog ay góor jaxasoo nga xam ni day yàq seen diine loolu di ci jigéen waaye xam nga niñ ko bëgg a doxalee boo demee ca mécanicien yi fekk ko ay jigéen wala emprunté walla yu kenn xamut lu ne ñu ni jigéen mën na ko loolu nag lislaam du ko rafetlu li gën ci jigéen mooy liggéey bu noowal boo xam ni dana mën a sàmm boppam sàmm diineem kenn du ko fontoo loolu mooy li gën ci jigéen te lislaam aajo woo na ko lool bari na yoo xam ni jigéen ñi war nañ caa mën a féete dimbal jàppale ci lislaam jàppale ci jullit ñëpp jërëjëf kiitam mu ne dafay laaj ni mu ni ñu ngi rafetlu waxtaan wi bu baax di ñaan yàlla yokk xam-xam bi bu baax mu ni day laaj ndax euh, mu ni dama doon laaj ndax góor guy seet jigéen ju tollu fenn ndax dagan na ndax li ëpp ci suñu jigéen ñi mu ni bu ñu tolloo fenn ñaari ñaari ay góor ñoo leen di faral di seet maanaam ay docteur ñoo leen di faral seet ak yooyu ndax docteur bu góor di seet maanaam jigéen ju tollu fenn lu ci lu ko lislaam gis waaw loolu mooy li wax ci waxtaan wi rek ma aajo jigéen ñu jàng bu ñu fekkoon ni réew mi am na ay médecins yu doy ci jigéen ak ay sages-femmes nga xam ni képp ku ñu war a seet jigéen moo lay seet lool moo doon li gën waaye nag danañ dem ci ba fuqaha yi am na ku ñuy wax ni ad-daruraatu tubihul mahzuraat maanaam lu mënta ñàkk dana dagan lu xam ne dañ koo tere woon ñàkk pexe mooy tax ñu def lool waaye buñ mënoon a am safaan bi jigéen rek di seet jigéen loolu moo doon liggéen gën ci lislaam jërëjëf ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni suba Serigne Mouhamed Abdoul Aziz Touré bu Faas moo fi def ci waxtaan ngëneeli alxuraan lay waxtaane ak teg gi yi ci aju ci bu ñu koy jàng mbokk yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon mel ni itam nag am na mbokk mu laajoon sëriñ bi mu ni maanaam jigéen ñi ban taxawaay lañ war a am suñ jamono jii ban taxawaay daal lañu war a am ci jamono ji taxawaay bi de mooy comme ni ñu waxee rek xanaa ñu jéem a dellu ci lislaam bismillah bismillah ñu wattoo taxaw